Euh, seydina abu bakar nag radiallahu anhu moom mu ngi tuddoon ni mu gën a siiwe mooy abu bakrin waaye turam moo doon abdullah la tuddoon baayam di abu quxaafa tuddoon usmaan loolu bari na ci jullit ñi ñoo xam ne boo leen laajoon naka la seydina abu bakrin radiallahu taala anhu tudd abu bakrin rek lañ ci xam wala siddiq loolu muy ngëneel gu mag goo xam ne moom la am nga xam ne as-siddiq di ki nga xam ne mooy ki dëggal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo gën a siiw ko turam dëgg-dëgg moom nag mu ngi tuddoon abdullah baayam di abu quxaafa tuddoon usmaan ñu koy doon wax kon abu bakr doon ko wax tamit doon nañ ko woowe tamit atiq Euh, doon nañ ko woowee tamit am nañu ne atiq comme yi yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax ñoom sax dañu wuute est-ce que turam dëgg-dëgg mooy atiq waaye comme li imaam alxaafiz wax ne abdullah huwal wa huwal mu ne bi mu ko cité dane hakada mooy abu bakrin abdullah ibn abi quhaafa at-taymi mu ne hakada jazama bi an nasma abi bakrin abdullah wa huwa al mashhuur comme ni nga xam ne noonu la imaam al buxaari rahimahullah wax ndax moo ko li muy def ci tarjama seydina abu bakrin ci ay ngëneelam boog manaaqibu euh, al muhaajiriin wa fadlihim baabu manaaqibil muhaajiriin wa fadlihim imaam al buxaari rahimahullah mu ne minhum abu bakrin abdullah ibn abi quhaafa at-taymi radiyallahu taala anhu imaam alxaafiz ne noonu la imaam al buxaari rahimahullah daal dogoo ne noonu la tuddoon te loolu wa huwa al mashhuur mooy li gën siiw am na sax ñu ne moom ci avant l'islam di ñëw abdul kaaba la tuddoon am ñu ne déedéet atiq la tuddoon am ñoo xam ne mooy ne yooyu yëpp ay wax la lan moo taxoon ñu tudde ko nag am nañu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu jële ci Aisha radiyallahu anha moom ne moom moo ko tudde woon ne moom mooy ki nga xam ne dañ ko goreel al atiq minan naar ataqahu minan naar këne yàlla moo ko moo goreel safara moom seydina abu bakrin radiyallahu anhu as-siddiq nag dañ ko ko tudde ndax laylatul isra'i bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee wax ko ahlu kuffaaru Quraysh yi ñu weddi ko moom biñ ko ko waxee mu gëm ko bane sax bu ma waxoon ne doon ma dem ci asamaan sax ma gëm ko waxatuma laa Jérusalem ñoom nag loo ci foofu lañ commencé di ko woowe as-Siddiq euh, moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu moom nag mbooloo mu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne moom mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk tuub ci luñ joyal comme ni nga xam ne noonu la imaam Ibn Kathir rahimahullah wax ci albidaaya wa nihaaya mu ne mu solo jële ci mu ne waqaala abul qaasim al-Baghawi muy imaam al-Baghawi mu ne xaddatani Surayj ibn yunusin yunus qaala xaddatanaa yuusuf ibn maajishuun qaala adraktu mashixatanaa minhum muhammad ibn al munkadir wa rabi'ata muhammad ibn al munkadir wala muhammad ibn al munkadir wa rabi'atu ibn abi abdirahman wa saalih ibn kaysaan wa uthmaan ibn muhammadin laa yashukkuuna awwala aw anna awwala al qawmi islaaman abu bakrin as-siddiq radiyallahu anhu moom imaam ibn kathir rahimahullah mu wax ne wa qaala wax na abul qaasim al baghawi di imaam al baghawi mu ne moom abul qaasim di imaam al baghawi mu ne xaddatani surayj ibn yuunisin moom jële na ci sëriñam di surayj ibn yunus qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu yuusuf ibn ma al maajishun di yuusuf di doomu al maajishun qaala mu ne adraktu mu ne dab naa mashixatanaa suñu sëriñ yi minhum bokk na ci suñu sëriñ yooyu muhammad ibnul munkadir ak rabi'at ibn abi abdirahman nekkoon sëriñu seydina imam malik ibn anas radiallahu taala an il jamia wa saalih ibnu kaysaan ak saalih ibnu kaysaan ak uthman ibnu muhammad rahmatullah alayhim mu ne ñoom ñépp kenn sikki sàkkawul ne aw Seydina Abu Bakar mooy ki njëkk a tuub ci nit ñi ci moom saxaaba yi radiyallahu taala anhum naka noonu Ibrahim an-Naxa'i tamit moom la wax ak Muhammad ibn Ka'b ak Muhammad ibn Sirin ak Sa'd ibn Ibrahim ñoom ñépp loolu lañu wax waaye même wax jooju jële nañ ko ci Zayd ibn Arqam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam at-Tirmizi rahimahullah solo ci xadis boo xam ne xadiis bu dëgër la moom mu soloo ko jële ko ci Zayd ibn Arqam Zayd ibn Arqam radiyallahu waxoon nañ la ci jataay bi weesu ko ne bokkoon na ci ñi ne ñi njëkk a gëm julli ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk koo dëggal mooy Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu loolu nag moo gën siiw ci moom mais imaam at-Tirmidhi soloo na ci moom tamit wax ne na Abu Bakar mooy ki njëkk tuub naka noonu imaam abdullah ibn abbas tamit bokkoon na ci ñu gisoon ci ñu ne woon seydina ali ibn abi taalib moo njëkk tuub moom tamit solo nañ ci moom mu ne euh, seydina abu bakrin radiallahu mooy ki nga xam ne moo njëkk tuub ndax dañ ko laaj kan moo ne ko euh, moom seydina abdullah ibn abbas man awwalu man aman ana kan mooy ki njëkk a gëm fa qaala mu ne ama sami'ta qawla xasaan ndax déggoo waxu xasaan ibn thabit radiallahu anhu nekkoon poète yonent bi aleyhi salatu wassalaam euh, moom loolu la tontu mu ne xanaa déggoo dane abu bakrin siddiq ama sami'ta laaj wax ki ko doon laaj ndax déggoo li xasaan ibn thabit radiallahu anhu wax mu ne ida tadakkarta shajwan min axi thiqatin fadkur axaaka aba bakrin bima fa'ala xayral bariyati awfaaha wa a'dalaha ba'da nabiyyi wa awlaaha bima hamil bima hamala wattaaliya saaniya almahmuudu mashhaduhu wa awwalu nnaasi minhum saddaqa rusula mu ne yonent am na sax ci yenn riwaaya dañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne euh, moo ne Seydina Hassan radiyallahu anhu ne ko ndax wax nga dara ci Seydina Abu Bakar ndax mas nga ko tagg ci sa way yi ngay def mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko waxal ma dégg mu wax lii moom nag lii mu wax nii mooy wayam bii moom la Seydina Abdullah ibn Abbas daldi tontu ki ko laajoon ne ko iza karta boo fàttale ko wan muy yenu ay mettit ci gëm gi mu gëmoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak yenu ay responsabilité yu diis ay mettit yu tar yuy jóge ci yéeféer yi di la dal te dara taxul nga yenu lool lu dul ngëm gi nga gëm mu ne boo fàttale ko lu mel noonu mu ne min axi thiqatin fadkur aba bakrin axaaka aba bakrin fàttalekul sa mbokk mi abu bakrin bima fa'ala ci li nga xam ne moom la jëf mu ne xayral bariyati mooy ki gën ci mbindeef yi aw faahaa gin caa matale kóllëre wa aadalahaa gin caa jub ba'da nabi yi ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa awlaaha bi ma xamalaa te gina yey ci li nga xam ne moom la yenu mu ne wasaani wa saaniya taaliyal mahmuudu mashhaduhu wa awwalu nnaasi minhum saddaqa rusula mu ne te moom mooy asaaniya ki nga xam ne saaniya nay ni idhuma ghaar mooy ki nga xam ne moom la alxuraan di wax ne bi ñu nekkee ñoom ñaar mook yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci grotte bi ci xaaru ci grotte boobu ñu nekkoon laata ñuy dem bi ñuy waajal ngir dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moom mi nga xam ne moo topp rëkk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci nga xam ne mooy ki nga xam ne lu gërëmu la ay jotaayam ak ay fekke wa ay yépp yoo xamante ne nii mooy yi nga yi mu paase yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina ci yoonu hijra bi noonu nga xam ne almahmudu la mbir la moo xam ne dañ koo sopp dañ koo sant mu ne wa awwalu naasi te mooy ki njëkk ci nit ñi minhum saddaqa rusula ñi nga xam ne moom njëkk ci nit ñi ñi dëggal yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam bi ñu ko waxee lii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ko Seydina Hassan waxee lii dafa muuñ ne ko wax nga dëgg kon moo tax yenn boroom xam-xam yu daanaka loolu moo tax imaam Ibn Kathir rahimahullah mu ne wa huwa al mashhuuru an jumhuuri ahli sunna le fait que Seydina Abu Bakrin mooy ki njëkk gëm mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw ci mbooleem ci jumhuuru waa ahlu sunna wal ah, loolu kon nga gis ni kan moo njëkk gëm am na wax bu ne sayyidatu Xadiija am wax bu ne sayyidna Ali am wax bu ne sayyidna Abu Bakrin radiyallahu anhu ak bul fàtte ne Zayd ibn Thabit euh, Zayd ibn Haarisa bokk radiyallahu anhu moom it bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm mais kan moo njëkk loolu léegi nag euh, nan lañ leen di boole mooy comme li imaam al euh, Bulqini def li nga xam ne moom la wax te tamit topp ki nga xamante ne nii mooy imaam euh, Ibn Salah rahimahullah borom alfiya kii bi boog nu mu tudd mustalah ilm al hadith imaam Ibn Salah rahimahullah mais lu leen jiitu woon imaam Abu Hanifa an-Nu'man radiyallahu anhu euh, borom ngir bi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Kathir rahimahullah waxe ci siira bi mu ne waqad ajaaba Abu Hanifata radiyallahu ta'ala anhu bil jam'i bayna hadhihi al-aqawil bi anna awwala man aslama min ar-rijal al-ahrar Abu Bakrin wa min alnisaai xadija wa min almawaali zayd bn xaarisa wa min algilmaani ali bn abi taalibin radiallahu anhum ajmain kon imaam abu xanifa radiallahu anhu rahimahullah ak ñuñ la cité léegi après moom imaam euh, ibnu salah ak imaam albulqini ak ñi ñëw après euh, ñu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullah aley mujj gi lenn lañuy wax dañu naan li imaam Abu Hanifa wax nii imaam Ibn Kathir mu ne waqat ajaabata tontu na ci kan moo njëkk pour dëppale wax yooyu ndax à première vue mooy wax yu jaxasoo la yoo xam ne bokkuñu ndax ku njëkk gëm moom il faut mu nekk kenn mais ñu ne la kii la ak kële la ak kële mu ne nii lañu koy boole mu ne moom Abu Hanifa radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm. bil jam'i ci dajale bayna hadhihi al aqaawil wax yu bari yi mu ne bi anna awwala man aslama min ar-rijaal ahraar abu bakrin mu ne ci nga xam ne moo njëkk a gëm ci ñi nga xam ne ay góor lañ te nekk ñoo xam ne ñu liibre lañ duñu woon ay jaam ay góor lañ woon mooy seydina abu bakrin radiyallahu anhu wa min an-nisaa ci ki njëkk a gëm ci jigéen ñi mooy xadiijatu di seydina seydatuna xadiija ummunaa xadiija radiyallahu anha mu ne nag waminal mawaali ci ñi nga xam ne dañ leen a goreeloon ay jaam la yuñ goreel Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil di Seydina Zayd ibn Haarisa xibbu rasulillah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu mu ne waminal xilmaani ci gone yi nag ndax waxoon nañ la ne Seydina Ali ibn Abi Taalib bi muy tuub dix ans la am mu kon ci gone yi mu ne Ali ibn Abi Taalib di Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa arda kon noonu moo tax léegi sax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu la ñuy wax ki njëkk a gëm ci góor ñi te nekk ñoo xam ne ñu majeur lañu ki njëkk a gëm ci ñu gor yi nekk góor te majeur mooy Seydina Abu Bakar ci jigéen ñi mooy Seydatuna Xadiija ci jigéen ci ñi nga xam ne dañ leen a goreel ay jaam yu ñu goreel Zayd ibn Haarisa ñi nga xam ne nag mooy ci ñi nga xam ne ay gor lañ mais ay gone lañu ay tuut tànk lañ jamono ki ci njëkk ga mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu Seydina Abu Bakr nag radiyallahu anhu comme ni imaam Ibn Ishaq laa wax moom bi mu tuubee ah, toogul rek ne tuub naa après croiser les les bras même li tax mu tuub d'abord imaam as-Suhayli rahimahullah moom dafa nettali que moom nettali nañ ne li tax moom mu tuub li ci euh, Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne bokk na ci li nga xam ne moom lañ nettali que ne moo tax moom mu tuub di euh, moom moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mooy ne dafa gént gént goo xam ne gu mu géntoon la moom bi mu géntee gént gi euh, mu dem dafa gis gént gi dafa gis benn weer wi wàcc mooy weer wi ci boppam pleine lune wàcc biir Makka wàcc daanu biir Makka bi mu daanoo nag leeraayam ak euh, rayon yi muy kii yi nga xam ne mooy ceeñeer bi ceeñeer sax ci jant lay am mais mooy yi muy dégager ci leer bi noonu mu tasaaroo ci biir këru màkke yi nee na presque benn partie bu nekk am ci kër gum dugg léegi nag mujj gi mu gis li ëpp ci mbir mi buñ ko boolee mu nekk ci biir néegam bi nga xamante ne nag ci la dem daal di koy nettali ñenn ñi nga xam ne moom ñoo bokkoon soit ci juif yi lañ bokkoon wala ci chrétiens yi kenn koo xam ne ci ñoom te mënoon a firi gént mu daal di koy wax ne ko yonent bi nga xam ne moom la ñuy xaar alayhi salaatu wassalaam ak ñëwam jege na mu ne ko topp ko boo ko toppee di nga nekk ki gën texe ci nit ñi ci moom mu ne loolu bokk na moom imaam as-Suhayli loolu la wax ci ar-Rawdul Unuf mu ne wa kaana min asbaabi dhalika tawfiiqu llahi taala iyaahu fii ma dhakaru ra'a ru'ya qabl wax nettali bi ma wax léegi nii moom nag kon bi mu tuubee ni imaam ibn isxaaq wax rahimahullah moom dafa tuub dem ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent daal di koy proposer lislaam mu tuub bi mu tuubee jeex na mu dem bi mu demee demul rek toog dafa dem commencé di dox ci ñi nga xam ne ñoom la xamoon ay xaritam ñoo xam ne wóolu na leen te bëggal na leen lu baax ñépp sax la bëggal lu baax mais dafa am ñoo xam ne ñooy sa homme de confiance ci la yëngoo dem ci ñooñu ñenn ñi ay jege ñaaleelam ci wàllu deret ñenn ñi ay xaritam lañ ñoo xam ne ñépp Quraysh lañ ne woon bi mu demee wax ak ñoom ci la Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu daldi tuub mu proposé ko l'islam moom moo ko convaincre ba mu dugg ci lislaam waaye az-Zubayr ibn al-Awwam tamit moom moo tax ba mu dugg ci lislaam ci jamono jooju mooy dafa dem bi muy ñëwaat ak ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk convaincre na ñii nii ñépp bañ dugg ci lislaam muy Seydina Usmaan ibn Affan az-Zubayr ibn al-Awwam Talha ibn Ubaydillah ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Abdurrahman ibn Awf loolu la imaam Ibn Ishaq daal di cité waaye euh, imaam euh, Ibn Kathir rahimahullah moom yokku na ci ci al-Bidaaya wa Nihaaya que ni Ousmane Ibn Mad'un ak Abu Ubayda Ibn al-Jarrah ak Abu Salama ibn Abd al-Asad ñu gën koo xam muy abu salama nekkoon boroom këru yaay ummu salama radiyallahu taala ak al arqam ibn abil arqam ñii ñépp seydina abu bakrin radiyallahu anhu bi mu tuubee moo dem ku nekk mu dem ci yow wax ak yow ba convaincre la nga dugg ci diine ji loolu moom mooy imagineel kon seydina Usmaan seydina az-Zubayr ibn al-Awwam ibn al Ubaydillah Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf mooy diis ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toogoon benn jataay bégal leen ne àjjana lañ jëm xoolal ñaata la la ñi ñi ci ëpp Seydina Abu Bakar moo leen dugal ci lislaam ñooñu mooy yawmal qiyaam dañuy ñëw seen jëf yañ doon jëf yépp day nekk ci balance Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te du wàññi dara ci ñoom comme li nga xamante ne xeet bi yépp lu ñu mën di jëf ci lu baax day nekk ci balance yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne moom moo ñu indil njub gi muy xoolal ñaata lañ diis lañu nga génn Seydina Usmaan ibn Affan az-Zubayr ibn al-Awwaam ñaar Talha ibn ñett Saad ibn Abi Waqqaas ñeent Abdurrahman ibn Awf juróom mooy juróom ci diis yi moom moo leen recruter bañ dugg ci lislaam keneen ki ci des moom la Seydina Omar ak Seydina Ali ibn Abi ak Seydina Sa'id ibn Zayd ak Seydina Sa'id ibn Zayd ñoom ñooñu la ci boolewul nga gis ne kon bi mu duggee ci lislaam kon lim njëkk a def dafa tàmbali xam ne moom lislaam ndeke du nekk ci yow du dama ciy nekk man rekk sama yoon ne léegi sama yoon newul ci ñi ci des déedéet mooy ne ku nekk li mu xam ak as tuut bu ko xamaloon ay mbokkam yi nga xam ne ñu ngi ci grier wala ñu ngi def loo xam ne du noonu ñaata nit lay lay lay jariñ te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na seydina ali ibn abi taalib la an yahdiyallahu bika rajulan waaxidan xayrun laka min xumurun naam na ko waat naa ne de buur yàlla daldi gindi benn nit jaarale ko ci yow tax yow jaarale ko ci yow ba kooku gindeeku moo gën alal yi gën a cher yu xonq yooyu nga xam ne moo doon alalu araab yi mooy tey loo amoon àddinaak li ci biir am na sax ci benn riwaaya xayrun laka mimma tala'at alayhi shams moo gën ci yow lépp moo gën lépp loo xam ne jant bi day da koy tiim nga gén gindi benn nit gindi benn nit nag mën na nekk yéeféer la woon nga fexe ba mu dugg ci l'islam wala mu nekk jullit boo xam ne yi nga xam ne c'est obligatoire xamu ko nga xamal ko kooku gindi nga ko ak lu man di nekk da doon woor te xamul nu ñuy woore da doon julli xamul nu ñuy jullee boo ko gindee yow yàq kooku yéen a yem kon Seydina Abu Bakrin radiyallahu bi mu agsee rek bi mu tuubee la xam ne ndeke l'islam du dama ciy dugg rek toog di laaj ay privilèges comme ko dugg naa nag acca buur yàlla defal ma yi nga yi nga ma dig déedéet dafa yëgoon ne mbir mi responsabilité la te responsabilité bi du ne ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loxo mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek moom rek moo war a woote moo war a woote ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn riwaaye waxul ne dane Seydina Abu Bakar léegi nag demal nga woo nit ñi déedéet moom moo xamal boppam ne euh, lii ngëneel la boo xam ne ngëneel féetewu ko kaw muy nekk ci biir lislaam ñii nii gis say mbokk ñuy dugg biir safara ndax waa Makka liñ ne woon mooy mooy di tëmb biir safara rek ndax ay jaamuy xërëm mu xam ne lii man du ma toog naan damay bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom rek di ko def mu jógal boppam dem waxtaan ak ñi nga xamante ni cinq yi ci ñoom ñépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk nañ ci dix yooyu nga xam ne nee na leen àjjana lañ jëm ci benn bërëb waxoon naa la ne ñooñu ëpp nañu diis fuuf mais ñooñu ñooy ñi gën a màgg ci saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci la tuub kon gis nañ ni mu tàmbalee ni mu duggee ci lislaam ak ni nga xamante ne nii ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la waxoon Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon nañ ko fi benn bés bi nga xamante ne dafa ñëw Seydina Omar radiyallahu dafa jote woon ak moom bi mu ñëwee ci yonent mu koy jéggalu Seydina Abu Bakar radiyallahu di ko jéggalu mu bañ mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu wax ko ni mu demee Seydina Omar ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mer ne ko yéen ñii yéen ñépp amul kenn koo xamante ne mas naa ko woo ci diine ji ci ci l'islam lu dul am na ak déngi déngi wala ay arrière pensée ay xaaral ma ñëw kenn rek laa woo te ba ma ko woowee hésité wul muy Abu Bakar radiyallahu anhu ba ma leen woowee dama yéen dangeen ngeen ne sax kadabta waxoo dëgg moom mu ne sadaq mu ne ala taraktum li saahibi xanaa mënu ngeen ma bàyyi sama àndandoo bi ba ngeen koy merloo mer ba euh, Abu Darda bi passé dama ne woon Abu Sa'id al-Khudri Abu Darda radiyallahu anhu mu ne maa gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam meram meram mer ci la fet que ne euh, moom Seydina Omar da ko meroo te pourtant Seydina Abu Bakar nee na ko radiyallahu ne ko déedéet man maa man maa tooñ mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam dég ko dégluwu ko sax dane leen rek bàyyi leen ma sama àndandoo bi ndax ba ma leen woowee ku ma woon ci yéen nee ngeen ma waxoo dëgg moom laa woo mu ne ma mu dëggal ma ne ma wax nga dëgg ginnaaw nag bi nga xamante ne ci la tuub bokk na ci ñi njëkk wane seenu ngëm comme li nga xam ne noonu la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wax moom Abdullah ibn Mas'ud di ibn ummi abdin euh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne awwalu man azhara al islaama sab'a mu ne ñi nga xamante nii ñi njëkka a wane seenu ngëm seenu dugg ci lislaam mu ne set lañ rasulullah yonent ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam mooy ki njëkk wane ne mu ngi ci dugg na ci diine ji wa abu bakrin ak seydina abu bakar radiyallahu anhu wa ammaar ak ammaar ibn yaasir radiyallahu taala anhuma wa ummuhu ak yaayam sumayya di Sumayya bint xay di sumaya di doomi Xayyaat nekkoon yaayu Ammaar wa Bilaalun di Bilaal ibn Rabaah al-Habashi radiyallahu anhu wal Miqdaad di al Aswad wala al Miqdaad Amr radiyallahu anhu set ñii ñooy njëkk a feeñal wane ci kaw seenu ngëm comme ni nga xam ne noonu la ko imaam euh, Abu euh, Abdullah ibn Mas'ud waxe te xadiis boobu imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ak imaam Ibn Abi Shayba ak imaam euh, al tamit soloo na ko ak Ibn Maaja ak Ibn Hibbaan ak al-Bayhaqi soloo na ko fi Dalaa'il bi sanadin hasan ci càll la boo xam ne bu valide la kon bokk na kon ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam non seulement ci waxu jumhur comme li imaam Ibn Kathir wax rahimahullah waaye ak boole bi imaam Abu Hanifa ak ñi ànd ak moom euh, ba léegi wax mooy ne ginnaaw bi mu njëkkee tuub mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk a feeñal ak ngëmam bi mu ko feeñalee nag mooy ne réaction ku Quraysh yi ça n'attendait pas ñoom ñoom ku dugg ci lislaam ñu duma la. comme ni ñuy gisee islam bi euh, Seydina Abu Dar bi dugg ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa rek la laaj dafa laaj rek waa màkk waa ji newoon ci kaaba gi ñépp jóg fekk ko fa di ko duma te pourtant laaj rek la def euh, moom nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa bokk dafa nekkoon koo xam ne ku bari woon alal la nekkoon tamit koo xam ne waa dañ ko miinoon lool nekkoon ku neex a toogal nekkoon tamit commerçant euh, neexoon a nekkal bi nga xamante ne nag te kilifa la woon ci waa Banu Taym ci Banu mu ñoom ci tribu yi ci clan yi composé Quraysh ci lañ bokkoon bi nga xam ne nag ci la dugg ci l'islam bi kon ba wane ak ngëmam ba waa Quraysh commencé di muggal ñépp bàyyiwuñ kenn ñépp Euh, am na benn bés dañ doon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, comme niñ koy gisee dinañ ko gis quelque euh, fii quelque jataay insha allah mooy bu bu bu feeñalee lislaam bi nee na mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa dégg comme ni Seyd Sayyidatuna Asma bint Abi Bakr wax nee na dafa dégg ñu ne ko am ku yuux ne ko demal xool sa sa sa sa mbokk sa xarit bi mu dem fekk euh, Uqba ibn Abi Mu'ayt euh, ma yastahiqu min alla min al muy bokkoon moo tax Seydina Abdullah ibn euh, Mas'ud ne woon ashqal qawmi ki gën doyadi ci ñoom bi nga xam ne Abu Jahl dane ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli ci Kaaba gi abu ñoom nag ñu ngi toog noonu ñu ne abu jahlin ne mais ana kan mooy dem jël sébérite mi muy nekk fee fekk benn mbàq gëléem goo xam ne dañ koo sànni ba li ci biir ak yépp euh, butit yéeg ak ak li ci intestin yi ak li ci biir léegi yiy nekk ci biir mbàq bi mu ne kan moo koy jëli comme que mu ngi nii di julli alayhi salaatu wasalaam mu sotti ko ci kawam Seydina Abdullah ibn Abbas Mas'ud mu ne fan ba'atha ashqal qawm ki gën a yées ki gën torox <coughs> ci euh, ñoom dal di jóg muy Uqba ibn Abi Mu'ayt daal di koy jël sotti ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam am beneen bés dafa xoj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba daanaka tuutee des nokki gi arrêté nee na Abu Bakar radiyallahu anhu fekk ko fa téye ko xëcc ko sànni ne ko ndax dayeen di rey nit koo xam ne waxul lu dul yàllaay sama borom mooy sama borom bi mu defee noonu nag ñu bàyyi fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jublu am na benn jour dañ koo dóor a dóor dañ koo dóor a dóor dóor ba xàmmeetuñu xar kanam bi tellement waa Banu Taym bi ñu ko yógee muy seen clan ñu ñëw ci fekk foofu gaa yi gaa yi bi mu agsee ñoom ñëpp ñu dem ñu ñu dem bàyyi ko mooy ñoom ba ibn Abi Mu'ayt ak kuffaar yi moom mu nekk ku inconscient ñu yëkkati ko yóbbu ko ci këram seen se ci seen bokk yi ñoom ba pare ñu dellu si muy seen tribu bi dellu si ne wallaahi bu Abu Bakar dee ñoom moom gëmuñu mais ñu ne leen bu Abu Bakar deewee Uqba moom Uqba ibn ma euh, ibn moo koy topp buy dee ñu koy rendi lool moom bi mu leer leen yéen ñëpp léegi nag bi nga xamante ne deme na noon nit ñi di leen sonal waa Quraysh mu ne léegi ni muy def ba benn bés mu ne léegi day dem sax beneen seeti feneen foo xam ne fi lay fa lay jaamoo yàlla bi muy dem di génn bi ñëwee ba barkal rimaat mu dajeeg benn waaye buñ naan ibnu darina ibnu na benn kilifa la woon boo xam ne dëkkuloon woon Quraysh mais ci seen alliés yi la bokkoon dañu amoon ay ñaaru alliance boo ko amee mooy képp koo xam ne danga ne man maa ko yiir sama tutelle la nekk kenn du ko def dara waa Quraysh sax euh, al-Walid ibn al-Mughira même bu waxoon benn ku gëm ne kii maa ko yiir kenn dootu ko laal sama tutelle la nekk malgré li ñuy def yëpp kenn du ko laal léegi mu dajeeg moom mu ne ko Abu Bakar ne ko yow foo jëm mu ne ko waa damay jaamu ji sama boroom feneen foo xam ne sama waa ñooñ dañ maa génne ndax bëgguñu ma jaamu sama borom ci dëkk bi ci Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman man ma dem beneen dëkk boo xam ne dinaa fa mën a jaamu borom bi subhaanahu wa mun na ko déedéet yow du koy génn doo nekkul koy génn wax ko li nga xam ne moom la yaay xadijatu radiyallahu taala anha waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne ci la jóge ci euh, xuntu mi waxoon nañ la yaay xadijatu radiyallahu taala wa ardaaha bi nga xamante ne nii ci la ko uh, uh, jibril alayhi salaatu wassalaam dikkale ci xunt mi bi mu ko waxee ne ko dama ragal ci sama bopp da ne ko woon kallaa déedéet lan moo tax innaka la tasilu rahim ne ko ndax yow danga nekk koo xam ne dangay jokk da jokk mbokk noo seulement dangay ngay jokk mbokk waaye dangay dimbali nit ñi bu ñu sonnee wa tax kalla ngay yen ngaar daa joo problème mu nit ñi daal ko koy yenu gin leen sonn ku am problème bu ñëwee nga fajal ko problème am ba pare képp koo xam ne tamit dafa nekk ci difficulté wala ay coono nga teggil ko ko di dimbale ci yi nga xam ne ñooy dal nit ñi mu ne nag ku mel noonu mu ne yàlla du la toroxal loolu noonu lan yuxzika allahu abadan loolu même wax yi la ibnu daxin na nga xam ne ca àll ba la jóge bi mu dajeeg Seydina Abu Bakar lool la ko seedeel ne ko moom jikko yooyu yow moom nga am kenn du la génne ñu gis ne kon moom même avant l'islam noonu la ma sa mel mooy jikko yi ñu doon seedeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lañ doon seedeel Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu léegi nag Ibn na ne ko kon léegi yow doo génn nañ dem Quraysh nañ dellu biñ delloo Makka mu ñëw ne waa màkk mais yéen lan moo tax mu ne leen man léegi maa yiir Abu Bakar mi radiyallahu anhu moom tuubul woon ab yéeféer la woon sama tutelle la nekk bu leen ko defati dara ñoom Abu Jahlin ne ko waaw d'accord nañu waaye à condition da koy wax nag léegi nay yem biir këram mooy julleem yi na koy defe biir këram te bu muy wax ci kaw ndax dañuy déranger bu muy wax ci kaw ndax wóorul suñu doom yi dégg li muy wax julleem yi ba topp ko mu ne baax na bi nga xamante ne dem nañ bañ def lool ñu dem ba ci Seydina Abu Bakar comme xadiisu euh, yaay Aïsha radiyallahu anha mu ne dafa nekkoon koo xam ne buy jàng alxuraan day ku gaawoon a jooy la te ku tooyoon xol la ba benn bés mu gis ne léegi mu ut benn jullikaay ci kuur bi ci dë ci ci ëtt bi bu doon julli nag bu commencé di julli kër yi kër yi ko wër yépp di jigéen yéeg xale yi di yéeg ci miir yi wala di di di ko déglu bi waa Quraysh nag gisee affaire bi affaire bi metti leen ñu ñëw wax Seydina Abu Bakar moom ñu dem woow yi Ibnu Daxin na dem ba seen dëkk ne ko yow dangaa ñëwoon nañu woon ñu yaa yor kii sa tutelle la nekk contrat ya waxoon nag bañ bàyyi la mooy nay jullee biir néegam te nay wax ndànk dindi na ko mu ngi nii ut ab jullikaay ci diggu kuuram ëtt bi léegi nag da nga koy wax mu tere da koy tere mu mu ba da koy wax mu bàyyi loolu mu ñëw moom ne leen baax na dem ci Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne ko kat waa si lii lañu wax man nag del léegi defal li ñu waxoon wala nga delloo ma sama léegi protégé tuma la Seydina Abu Bakar ne ko jërëjëf man delluwuma ci li ñu waxoon te maa ngi lay gërëm jëlaatal sa protection man protection yàlla doy na ma léegi ndax Ibnu daxit na dane man kat ndax dama nekk nit koo xam ne damay ragal arab yi di dégg ñu naan dañoo xotti sama contrat bu ma masa am ak ñat kenn loolu daal bëgguma am lu mel noonu bugguma sama sama sama sama siit mooy euh, ak ak ak ni lay dégge bëgguma daal am écho bu mel noonu di am ci man kon nag dellul kon nag damay nangu sama kii mu ne ko jëlal man yàlla doy na ma bi nga xamante ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay moom la àndal moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu Euh, yooyu yëpp dinañ gis étape yooyu ba niñ ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu fekk ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xeexam yëpp yi moom xeex yëpp demoon na ak yenn sariya yoo xam ne moom la doon yónni moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu pour gàttal bi nga xamante ni ci la yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam génn àddina moom la euh, al saxaaba min al muhaajiriin wal ansaar daal di koy fay fal daal di koy tabb def ko muy ki nga xam ne mooy kiy wuutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii xadiis yooyu yëpp incha allah dinañ ci gën a ñëw bu soobee yàlla ah, dañuy bañ affaire bi gën a gudd ndax gudd na ba pare ah, comme li Seydina Omar radiyallahu wax ne woon yenn ansaar yi ak muhaajiroon yi ne leen ndax du ngeen gërëm koo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko gërëm su ci su ci suñu diine ndax bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam feebaree ba manul woon di ñëw di julli saabu bu julli ma soon a jot danaan muru abu bakrin muru aba bakrin fal yu salli bin naas digal leen abu bakrin radiyallahu anhu mu daal di jiite nit ñi bi nga xamante ne sax am na benn jour mu wax ko benn saxaab yi ne digal leen abu bakar mu jiite moom mu génn xool ci nit ñi ñu newoon ci jàkka ji gisu fa Seydina Aboubacar radiyallahu anhu mu gis seyna Omar toog mu ne ko Omar jiiteel Seydina Omar commencé di jiite yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dégg baatam rek mu ne déedéet déedéet bañ ne bañ yàlla bañ na yonentam bañ na jullit ñi bañ na illaa Aboubacar na Aboubacar jiite. Seydina Omar radiyallahu anhu après bi ñu kiiwee ñu dem seeti Seydina Aboubacar fa mu nekkoon dafa amoon gànt ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nga ñëw jiite nit ñi. mu ñëw Seydina Omar radiyallahu anhu bi ñu paree mu ne mu ne ki ko waxoon jiiteel mu ne ko yow foo man bi ñu mënee jiiteel dama foogoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la wax man ma jiite mais xam nga ne mu ne ko ah man xam nga ne bu ma xamoon ne loolu du ma jiite bu dama foogoon ne moo ma ko wax mu ne ko man damaa génn gis gisuma ko fi te gis naa ne ñi fi des yow rekk fi mën ne yow yaa yaay ci topp ci moom moo tax ma ne la woon nga jiite kon ñu gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne ci la nekk ci feebaram boobu nga xam ne ci la génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam moom la doon jiiteloo moo tax Seydina Omar ne est-ce que ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom ñëpp wax nañ loolu ñun dañoo gërëm ki nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam gërëmoon ngir suñu diine te diine moo féete kaw lépp muy julli li gën màgg ci diine ji muy julli nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne mooy keno diine ji ku ko taxawal taxawal nga diine ji ku ko màgg màgg bu nga diine ji bu dee loolu lu gën a màgg ci suñu diine moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wutuloo ci loolu ndax ñun duñu gërëm koo xam ne moom gërëm na ko ci suñu diine duñu ko gërëm ci suñu wàllu àllaaxira bi ngir mu jiite ñu ñu fal ko daldi mu daldi leen jiite moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ni nag fal nañ ko mu def discours bu am solo ne leen yéen dangeen ngeen waaye gënuma leen ki nga xam ne kenn nag du am ki am doole du deñ di nekk ku doyadi bu dee ne moom moo tooñ fekk joxewul àq gi nga xamante ne ni moom la jëlal ci tooñ te kiñ tooñ même bu dee koo xam ne amul doole mooy ki am doole fi man fekk delloo ma ko àqam ne nag euh, bu ma jubalee ngeen dimbali ma bu ma dëngee dëngalee ngeen daal di may corriger bi ñu ko falee moom dafa xëy yor ay di di jaayi comme ni mu doon def Seydina Omar radiyallahu anhu ak Seydina Abdurrahman ibn Awf daal di koy romb wala Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma ñu ne ko mais ne ko yow xalifa yonent bi alayhi salaatu wasallam foo jëm mu ne leen déet sa man dama am njaboot nag dama leen di dundal te ci sama li ma doon li may liggéey laa leen di dundale ñu ne ko déedéet naka ngay yore lu toll ni umma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu rëyee ak mbir yi li mu laaj nga naan da xëy di liggéey ne ko li ñuy def mooy dañuy xool li nga xam ne moom ngay dunde moom nga doon dunde loolu trésor bi muy baytul maal daal ñu yoral la ko foofu mais il n'est pas question mu ne leen man damaa yor njaboot te il faut ma dundal leen ñu ne ko noonu la ñuy def mais manoo continuer naan da ngay liggéey euh, mu mu ne leen man même moom sax moo leen ne man li may jël mooy li nga xamante ne noonu laa doon dunde lu ma ciy jël rek mooy li ma doon dunde waaw ah, wuteeg ñun léegi nga xam ne dangay dañ lay fal ministre jox la cinq million xaw ma pour nga jënd yéere nga solu yi yooyu yëpp ay inciter nit ñi ci yow kook nan nga bëgg mu jubal koo xam ne bi mu agsee nga ko jox cinq million ngir mu jënd ay kos yoo xam ne premièrement yow sa dëkk du du du loolu nekkul li kos yooyu presque du jóge sa dëkk en plus sol yére si yére mel ni moom ma solo am yére même bu nekkoon directeur général sax bu nekkee ministre suñu jox ko pour mu solo mais kooku yaa ngi koy nit ñi ci njubari ba pare jël privilège yu bari moo xam soxla na ko soxlawu ko forcément daal di koy defal ay mettre ay oto yu bari à sa disposition gasoil yu bari à sa disposition essence fu ko neex kii te yoo xam ne même du ñu xool ndax kii soxla na ko pour ay fonction wala déet dañ koy def loolu loolu loolu loolu ndëngate dëgg la moom nag euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu pour gàttal euh, moom bi mu wuutewu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam deux ans ak six mois la def ci xilaafa gi moom seydina abu bakrin radiallahu taala anhu bokk na nag ci ay ngëneelam moom seydina abu bakar yoo xam ne ngëneelam yi duñu jeex waaye bokk na ci yi ci gën a rëy li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxta ci xadiis boo xam ne muttafaqun aleyhi la mu ne law kuntu muttaxidan xalilan min ummati lattaxadtu aba bakrin illaa mu ne waaw lattaxadtu aba bakrin mu ne bu ma doon jàppe kenn ci sama xeet def ko xarit abu bakar laay jàppe xarit waaye nag moom li fi am mooy xaritu moom sama mbokk ci diine ji ci lislaam bi ndax suñu boroom moom mooy xaritam moom alayhi moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ci boobu la ne fattal leen ma yi bépp bunt boo xam ne day mën vers ci jàkk sama jàkk ji ba mu des jàkkaay Seydina Abu euh, jàkka ay euh, kër kër bépp buntu kër buy mën ci jàkk ji na ngeen ma ko fattal ba mu des bu Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu nga xam ne tamit bokk na ci yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxul directement que ne diw moo may moo may wutu après waaye signes yu bari comme ci go julli ji wax sànq ak ndaw si nga xamante ne nii ci xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la bu Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu mu ne dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ñëwal yonent bi alayhi salaatu wassalaam am lum ko doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko demal ba déwén nga ñëw mu ne ko waa ndaw si ne ko waa bu ma ñëwaatee fekkuma la fi nag mu ne ndaw si ka annaha taqulu al mawt comme si ndaw si day supposer que wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa bu ma ñëwaatee nag fekkuma la fi mooy fekk nga nga nga génn àddina ana ci kan laay dem mu ne ko euh, in lam tajid tajidini fa ci Aba boo ñëwee fekkoo ma fi mooy fekk ma génn àddina demal ci Abu Bakr kon lool Seydina Abu Bakar anhu nga xamante ne yooyu yëpp day wane ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam même bu ko waxul directement luy junju moom Seydina Abu Bakar bokk na tamit ci kiiwam yi yes nay ni idhuma fil ghaar boobu alxuraan wax ne bi nga xam ñoom ñaar moom mi nga xam ne mooy ñaareelu euh, ñaar ñi ñaar ñooñu nekkoon mu yonent bi aleyhi salaatu ak moom bi ñu nekkee ci xunt moomu bi ñuy dem ci di gàddaay id yaqu id qaala li saaxibihi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax àndandoowam bi mu tudde ko saaxibu rasulillah muy àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam te imaam euh, imaam al euh, kii nu mu tudd euh, ibn ka ibn Hajar rahimahullah moom mu ne ci Seydina Ali ibn Abi Taalib da wax comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe moom fil fath rahimahullah euh, imaam al-Hafiz mu ne ci imaam Ali radiyallahu anhu da wax ne dane warawat tabaraniyu min xadiisi caliyin annahu kaana yaxlifu anna allaha anzala isma abi bakrin min alsama alsiddiq après imam ibn xajar rahimahullah mu ne rijaaluhu siqaat mu ne moom imaam at-Tabaraani rahimahullah soloo na ci xadiisu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala këne moom da moom Seydina Ali da doon waat ne yàlla subhaanahu ci boppam moo wàcce turu Seydina Abu Bakar ci asamaan muy as-Siddiq te mu ne góor ñi nekk ci càll la boobu siqaat ñu wóor lañu nga gis ne loolu lépp bokk ci manqabaay Seydina Abu Bakrin as nga xamante ne nii du jeex daanaka limuñ ci dara sax waaye bi nga xamante ne nag moom ci la kon nekk ci xilaafa gi deux ans yi ba six mois ci la ko li nga xamante ne mooy dee daal di koy dikkal moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nag ci lay génn àddina mu def ay ndénkaane yoo xam ne moom defoon na ko moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu defaloon ko yaay euh, doon ko wax yaay aïshatu radiallahu taala anha nga xam ne dane moom ndax bi muy génn àddina moom dane euh, seetal leen ma lan laa fi am moom Seydina Abu Bakar mooy lan la dese ci alal xam nga bi muy dem euh, ci xadiisu yaa Aïsha bi mu ngi amoon bi muy dugg ci lislaam quarante mille xam la amoon lépp mu dépensé ko ci yoonu yàlla goreel ñoom Seydina Bilal ak ñeneen ba pare alalam moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul kenn inna amanna naasi alayya bi soxbat bi soxbati Abu Bakr ki nga xam ne moom moo gën bu doon nit ku mën a taxaw ki gën def lu baax gine jariñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci àndam ànd ak moom ci nit ñépp mooy Seydina Abu Bakar lool fekk mu ngi ko doon wax ci xutba bu mu defoon bi muy waaj génn àddina fekk moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane da doon nettali ne benn benn nit la boo xam ne yàlla da ko tànnuloo euh, tànnuloo ko min zahrati dunya mu ne benn jaam la loolu sa xadiisu Sa'id ibn Abu Sa'id al-Khudri yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu daf fekkoon mu feebar ba feebar bi metti mu takk bopp bi toog ci minbar bi mu ne inna abdan xayyarahu llahu bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya maa shaa wa bayna maa indahu faxtaara maa fa bakaa Abu Bakr radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu toog ci minbar bi ne am na benn jaam boo xam ne de di wax ak saxaaba yi radiyallahu anhu buur yàlla da ko tànnloo ant mu jox ko ci tóor tóori àddina bi lu ko neex lu mu bëgg ci àddina rek mu daal koy jox ak entre tamit loolu entre loolu wa baynama indaw ak li nga xam ne mu tànn soit li lépp lu bëgg ci tóor tóori àddina mu defal ko ko ak li nga xamante ne entre loolu ak li nekk fi moom buur buur yàlla mu ne jaam boobu nag bi ñu ko tànn loowee lool mu tànn li nekk fa yàlla Seydina Abu Bakar radiyallahu ci biir mbooloo mi muy jooy ba pare jóg waqaala mu ne fadaynaaka bi abaa inaa wa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moom Seydina Abu Bakar jóg ne jënd nañ la suñu baay ak suñu yaay yi léegi mu ne ñépp nag daal di jaaxle ci affaire bi ñu ne mais Abu Bakar lu muy wax nii ñu ne ñépp jaaxle ñu ne mais kii lu muy wax nii nee na fa ajibna lahu ñun ñu ne wooy mais am ñu naan nee na wa qaala annaasu nit ñi naan unzuru ila hadha ash-shaykh mais xoolal cheikh bii rek xoolal paa bi yuxbiru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an abdin xayyarahu llahu bayna an yutiyahu min zahrati dunya wa bayna ma indahu wa huwa yaquul fadaynaaka bi abaa'inaa wa ummahaatinaa am ci nit ñi ñu naan mais xoolal paa bii li muy jooy moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi nettali di wax jàmboo xam ne dañ koo tànnloo yàlla da koo tànnloo entre tóor tóori àddina ak la nekk fa moom mu tànn la nekk fa yàlla loolu moom lu mu ciy jooy mu jóg naan farey naa ko jënd nañu la sa suñu yaay yeeg suñu bàyyi mais kii mais nag bi mu waxee lool nag moom na Abu Bakar comprendre woon ne ne jaam boobu moo doon rasulullah sallallahu mooy àppam la leen doon daleen doon tàgge boppam moo tax Seydina Abu Bak euh, Abu Sa'id al-Khudri ci boobu bu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon Seydina Abu Bakar ala rislika yaa Abu Bakar ne ko defal ndànk bi mu gisee nit ñi di am ñoo xam ne dañuy protester di jaaxle ci li tax mu wax ci la leen waxe ne amul ki gina matal ak àndandoo ak man gin cee am njariñ mooy suy Abu Bakar mi mu ne moo tax suy naa Abu Sa'id al-Khudri ne wa kaana Abu Bakrin huwa a'lamana bi mooy ki ñu ginoon a xam kon moom moo nekkoon ki gën xam waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu bi nga xamante nii nag ci la ko ci lay waaj génn àddina moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu dafa woo Seydina Usmaan ibn Affan daldi ku nekk mu lay laaj ak tamit ci waa ansaar yi di leen laaj naan leen axbir nii ku nekk bu ñëwee mu ne ko axbir nii an Omar fekk mu ngi ci lalu bi mu génnee àddina feebar ku ñëw mu ne la xabaar ma ci Omar lan ngay wax ci Omar radiyallahu wax ma ci moom lan nga ci xalaat Seydina Usmaan moom radiyallahu anhu mu ko laajee dane ko allahumma ilmi bihi anna sariratahu anna sariratahu xayrun min alaaniyatihi wa annahu laysa fiina mithluhu seydna uthman ibn affan mu ne allahumma ilmi maa ngi woo boroom bi yow sama boroom de li ma xam ci moom de mooy biiram moo gën a baax li fi mooy biteem ndax seydna umar radiyallahu anhu comme niñ koy gisee ansaar yi ñenn ci ansaar yi niñ ko koy waxe mooy ne dafa dëgëroon taroon ku taroon la surtout jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi moo tax Seydina Usmaan ne moom biiram moo gën bitim ndax ci biti nii nit ñi ku tar dañuy foog ne kii dafa tàng paa bu tàng la alors que bu ñu ko jegee ba xam ko réellement xam ne kii ndeke melul noonu ah Seydina Abdurrahman ibn Awf moom biñ ko laajee moom mu ne mu ne ko yow xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko maa tasalnii an amrin illaa wa anta a'lamu bihi minni amul dara loo may laaj lu dul ne yaa ko gën a xam mooy ne yaa ma a xam Seydina Omar mii yaa ko gën a xam waaye tamit mu daldi euh, waxat ci waa ansaar ñoom Sa'id euh, wax na tamit ak Sa'id ibn Zayd ak Usayd ibn Khudayr tamit ci muhaajiruun yak euh, bokk tamit Xudayr ibn euh, euh, Usayd ibn Xudayr bokk ci ansaar yi bi nga xamante ne nii nag ci am ñun ciy waxal ñu ne ko yow Abu Bakar Seydina Abu Bakar maa anta qaa'ilun li rabbika idhaa sa'alaka an istixlaafika Umar alaynaa wa qad taraa ghilzatahu bi nga xamante ni nag am na ndax dafa am yenn ci saxaaba yi radiyallahu ñu dégg jokkalante bi am entre Seydina Abu Bakar fekk boobu deewan koy mu ngi waaj génn àddina mais bëgg ut remplaçant bi ñu déggee ne wax na ceeg Seydina rumeur yi am ñu dégg ne wax na ceeg Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Ousmane ak li ñu ko wax yépp léegi ñu ñëw ci moom ne ko anal lan ngay wax sa borom boo demee bu dee ne dangaa dangaa jël Omar sayyidina radiyallahu anhu def ko mu wutu la mu nekk ki nga xam ne moo ñuy jiitu te yow gis nga Omar ni mu tareet ni mu ni mu gaaw a mere ak ni mu dëgëre sayyidina Abu Bakar ne ajlisuuni toog loo leen ma abillaahi tu tuxawifuunani tuxawifuuni ndax dangeen may ragalal ya dangeen may dangeen may yàlla ngeen may tiitloo man ngeen di ragalloo loo yàlla xaaba man tazawwada min amrikum bi zulm aqulu allahumma astaxlaftu alayhim xayra ahlik ba pare mu ne leen ablir ma qultu laka man waraak bi nga xamante ne moom lañ ko wax ne ko ndax dangay fal après yow si Omar te gis nga Omar ak ni mu taree ak ak tàngaayam mu ne toogloo leen ma mu ne leen ndax yéen yàlla ngeen may tiitloo ngeen may ragalloo perte na képp koo xamante ne nii dafa woomle yokkule ay di woomle te jaarale ko ci tooñ ci seen mbir yéen li ngeen moom yéen jullit ñi mu ci profitoo jaare ko ci tooñ mu ne bu boobaa xam nga lan laay tontu sama borom dama naan man de fal mooy ki ma bàyyi sama ginnaaw ne na na ma na ma xayru ahlika mooy ki gën ci sa ñooñu ci jullit ñi di ñi nga xamante ne nii yaa leen yilif muy sa sa sa jaam yooyu ka fa gën laa leen bàyyil ba pare mu ne ñi ko doon wax loolu demal nga deel lii ma wax demal wax ko ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw ba pare Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu woo Seydina Usmaan nga xam ne moom moo ëppoon lum doon nekk ak moom di mu feebaree mu ne ko uktub bindal woo ko ne ko bindal bismillahir hada maa ahida abu bakrin ibn abi quhaafata fi axiri ahdihi biddunya xaarijan minha wa inda awwali ahdihi bil axirati daaxilan fiiha xaysu yu'manul kaa yu yu'minul yu'ammanul kaafir xaysu yu'minul kaafir wa yuqinul faajir wa yasduqul kaadib inni astaxlaftu aleykum ba'di Umar ibn al-Xattaab fasma'u lahu wa ati'uhu wa inni lam aalu llaha wa rasulahu wa diinahu wa nafsi wa iyyaakum illaa xayra fa in cadala fa daalika dannii bihi wa cilmii fiihi wa in baddala fa likulli imri'in maktasab min al-ithm wal xayra aradtu wal xayra aradtu wa laa aclamu al-ghayb wa sayaclamu alladhiina zalamuu ayya munqalabin yanqalibuun wassalaamu aleykum wa rahmatullah amara bil kitaabi fa xatama mu ne Seydina Usmaan ne ko woo ko ne ko Usmaan kaay mu ñëw woolu ko ba mu ñëw mu ne ko bindal bismillaahi rahmaani mu ngi tàmbalee ci tuuru borom bi subhaanahu wa ne ko uktub bindal hada lii maa ahida mooy li nga xam ne moom la di mooy li mu prendre contrat mooy li mu li mu Euh, nga xamante ni moom la teg comme pacte Abu Bakr di Abu Bakr ibn Abi Quhaafa di doomi Abi Quhaafa fii aaxiri ahdihi bid dunya xaarijan minha di dernière li nga xam ne mooy at bi muy posé ci àddina di génn àddina boobu wa inda awwali ahdihi bil aaxira ak premier pacte premier acte bi muy posé biir allaaxira nekk ki nga xam ne fa lay duggul mooy mu ngi ci buntu dee mu ne fa nga xamante ne aaxira ga nga xam ne yéeféer yi bés boobu lañuy ñuy jéem a di gëm yàlla lañ leen doon wax yépp bés boobu lañ naan lañ koy jéem a gëm moo tax ñu naan ñu doon boo ñu dellu woon ñu gëm mu ne ba pare ki nga xam ne nag faajir la yi nga xam ne dañ ko doon kàccoor yi ñu ko doon dig mu ko doon weddi nekk nag li nga xam ne day nekk réalité yuuqinul kaafir mbir mi leer naññ ci moom alfaajir wayasduqul kaasib fenkat yi nag ñoom ñépp tàmbalee wax dëgg ndax bu boobaa même buñ waxul dëgg seeni cër di wax dëgg mu ne man Abu Bakar fal naa mooy wuutal naa sama ginnaaw mu wutuma Umar ibn al def naa Omar ibn al mu nekk ki nga xamante ne nii mooy ki may wuutu ginnaaw bu ma génnee àddina mu ne nag man defuma ko lu dul mu ne moom laa def fasma'u lahu wa ati'u na ngeen ko déglu na ngeen ko dégg dégg te topp ko moom Omar ibn al-Khattab ne man nag deñtaluma mooy nekkuma koo xamante ni damay yéex lépp loo xam ne ci jëm lu jëm ci yàlla la wala ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala ci diine ji wala ci sama bopp wala yéen yooyu yëpp nekkuma ku ci yéexe te bëgguma illaa xayran lu dul lu baax pour yéen léegi nag mu ne nag bu nekkee ne moom jubal na muy Omar mii ma xam ne moom laa fal mu ne bu dee jubal na de loolu mooy li nga xam ne moom laa xam ci moom bu nekkee nag dafa changer li nga xam ne moom laa ko xame woon ci lu baax mu ne nag képp nit ku nekk li nga fàggu rek moom ngay am ci bàkkaar li nga fàggu ci bàkkaar moom ngay am te man nag bëgguma ci lii ma def lu dul lu dul lu baax te buur yàlla te man miikat kat di Abu Bakar xawma li nga xam ne mooy kump te suñu boroom moom de dina mooy ki nga xam ne ñi nga xam ne ay tooñkat lañ dinañ xam ban wàll lañuy ñuy mooy fan mooy nekk seen mujj képp koo xamante ne nii lu bon nga newe woon di nga xam fa nga xamante ne nii fa ngay féete ji ëllëg ba pare mu ne nuyu leen ne wasalaamualeykum ba pare wa rahmatullah ne Seydina Ousmane aca defal mooy kacheel kii bi ci sama caché man Seydina Abou Bakar bi nga xamante ne nag def na loolu bi muy génn àddina moom euh, Seydina Abou Bakar ginnaaw bi mu defee loolu bi ñu laajee alal li mu am ñu ne ko benn jaam nga fi dese benn jaam nga dese ak benn géléem benn jaam ak benn géléem mu ne leen euh, loolu yépp noonu na ko jël ngeen joxal ma ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la ko yóbbul leen ko ne jël leen ko ne yaa Aïcha jël ko ngeen yóbbul ko amirul mu'minin ki nga xam ne moo jiite jullit yi bi ñu ko indilee Seydina Omar ginnaaw bi mu génnee àddina moom Seydina Omar dafa jooy ne Seydina ne Abu Bakar de sonal na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ginnaaw moom xoolal rek ni nga xamante ne noonu la doxale li mu yoroon lépp def na ko ci diine ci lislaam jiite amul dara loo xamante ne bi mu paree de am na ko lu dul benn jaam ak benn giléem te alal ji mu amoon laata lislaam di ñëw ak bi lislaam ñëwee ni mu bari woon alal ñu jox ko ñun nga xam ne léegi ku am ku ñu fal ministre wala poste directeur nga commencé enrichir tabax ay kër placé ci compte yu la neex moom de bi muy génn àddina benn jaam la dese ak benn gëléem benn gëléem ba pare ne bu ma génnee àddina ngeen ko jël yóbbul ko ki nga xam ne mooy jiite jullit ñi bi nga xamante ne nag yaay Aïcha radiyallahu anha dugg na ci moom fekk muy génn muy waaja da doon nekk ak moom muy gis baayam xam na lay génn àddina mu ne la amruka ma yughni sara'u 'anil fata idha hashrajat yawman wa daqa biha sadru mu ne maa ngi wàcc sa dund ana lan la richesse di jariñ cem si muy nit ki idha hashrajat yawman wa sadru bu ñëwee ba nga xamante ne mbir yi xat na mooy daanaka mu ngi nekk mooy ruux gi commencé na génn te dënn bi commencé xat naka ana alal ji mu amoon na la koy jariñ bi nga xamante ne Seydina Abu Bakar dégg na ko muy wax lool mu ne ko laa taquli hakada bul wax yooyu yaa bunayya bul wax lii nga wax walakin waaye xuuli waxal wajaat sakratul mawti bil xaqi daalika maa kunta minhu taxiid ba pare ne ko waxal bul wax lool mais waxal li alxuraan wax suuratu xaaf at mu dikk sakratul mawti sukuraatum dee bil xaqi ci dëgg mooy déegi daalika yow jaam bi maa kunta minhu taxiid lii mooy li nga xam ne moom nga doon daw tey nag ñëw na waxal loolu waaye bul wax leneen même bi mu feebaree ñëw ñëw ne dañ koo laaj ne ko ndax ñu wutal lu docteur mu ne docteur bi seet si naw mu ne ko lan la wax mu ne wajjaa at sakratul mawti docteur bi mooy suñu boroom nee na wajjaa at dikkanum te mu dëkk sakratul mawti mooy sukuraataw dee ndax xamoon na foofu la doon génn àddina ci noonu ci la génn àddina kon ginnaaw bi nga xam ne passé na deux ans ak six mois ci l'an treize après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in